فيقول الإمام الحافظ الحجة العلم أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu salaati wa salaam. afdalu salaati wa salaam. fil baabi saadis ashar. al-aashir. an ibni abbaasin radiyallaahu anhumaa annahu qaala qaama fiina rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi maw'izatin faqaala yaa ayyuhan-naas innakum mahshuruuna ilaa Allahi ta'aalaa hufaatan 'uratan ghurlan kamaa bada'naa awwala khalqin nu'iiduhu wa'dan 'alaynaa inna kunna fa'ilin alaa wa inna awwala al-xalaa'iqi yuksaa yawma al-qiyaamati ibraahiimu sallallahu alayhi wa sallam alaa wa innahu sayujaa'u birijaalin min ummatii fayu'xadu bihim zaata shimaal fa aqul yaa rabbi ashaabii fayuqaal innaka laa tadri maa ahdasu ba'dak fa aqulu kamaa qaala al-abdu as-saalih maa qultu lahum illaa maa amartanii bihi an a'budu allaha rabbii wa rabbakum wa kuntu alayhim shahiidan maa dumtu fiihim falammaa tawaffaytanii kunta anta ar-raqiiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim fa yuqalu li innahum lam yazalu murtaddi murtaddiina ala a'qaabihim mundu faaraqtahum muttafaqun alayhi ghurla ay ghayra maxtuunin kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu ñuy ñu nekk ci garab gi nga xam ne moom la ñuy présenté boobu ba léegi walillahi alhamdu wal minna muy garab gi digge gi nga xam ne moom lañu ñu borom bi digal ci ñuy mooy téye bu dëgër te duñu bàyyi muy daanu wattu sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante ne nii mooy euh, teggi ni jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal ci garab gi euh, toolu nit ñu sell ñu radiyallahu anhum wa ja'alana allahu tabaraka wa minhum amin gisoon nañ xadiis bi nga xamante ne mooy xadiisu seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhuma hadith bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama da doon digle ne dafa digle woon képp koo xam ne dafa lekk na mar ay loxoom bu lekkee ba pare lekke loxo na mar baaraamam yi diggante baaraam yeeg yooyu bu mu jël ay morso rek wala serviette wala yooyu ñëw di fomputa marabu ko ndax xamul kat ndax li mu njëkk lekk wala lii nii def ci loxo yi foofale la borom bi tabaraka wa taala daal di def li nga xam ne mooy albaraka mooy barke eh, insha gisoon nañ ci yeneen version yoo xamante ne al imamu an-Nawawi indi woon na ko comme ni ko al imamu Muslim ibn al-Hajjaj taala daal di woon rangalee tegalee leen ko noonee comme li nga xam ne noonu la ko soloowe woon ci kitaabul ashriba léegi tey nag mu ngi ñu andil mu ne ala ashir biñ jóge woon moo doon hadith numéro 163 biñ tàmbalee téere bi ba léegi waaye moo doon numéro 9 hadith Seydina Jaabir ñu la cinq sànq euh, euh, juróom hadith ak ñeent biñ tàmbalee euh, téere bi ba léegi léegi nag ñu war a continuer mu ne ala mooy ci bunt bi. biñ euh, ci buntu bi xadis numéro dix fukkeelu xadis bi waaye mooy xadis numéro cent soixante cinq biñ tàmbalee téere ba léegi mu ne an ibni abbasin mu ne lii mu ngi koy jële ci doomi al abbas waxoon nañ la doomu abbas yi ki ci gën siiw moom la buñ ko waxee joyal ko moom lañ ci jublu muy al bahru mawlana abdallah ibn ibnu abbas al bahru al habru radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annahu qaala mu ne nee na qaama fiina dañuy jàngale ba pare après ñëwaat par ndànk inshaa allahu taala mu ne qaala qaama qaala mu ne moom annahu qaala qaama taxaw na fiinaa ci suñu biir rasulullahi ndawal yàlla li ñun sahaaba yi radiyallahu anhum bi maw'ida sallallahu alayhi wa sallam yàlla na boroom bi julli ci moom te sëlma te muccal ko bi maw'idatin ci waaraate fa qaala mu ne yaa ayyuhan naas e yéen nit ñi innakum yéen de mahshuruuna dinañ leen pang dajale leen ilallahi fa yàlla ta'aala mi kawite yéegut xufaatan ngeen nekk noo xamante ne nii solu ngeen dara non non non non nu nu mooy seen tànk yi du ngeen sol dala du ngeen sol benn dàll amul al alma saay godaas alma déedéet kenn du sol dara sama carax yi sama pandam yi déedéet yooyu amul xufaatan mu ñu leen dekkile du ngeen sol dàll pieds uratan ngeen rafle mooy du ngeen sol dara ci seen yaram yi waaw ci kaw ba ci suuf nag xurloo gis nga ku ci nekk ci doomu aadama yi bu dee ne xarafaloon nañ ko gis nga lañuy xara lañuy dagg ci moom buñ koy xarafal day dañ koy dekkilaale loolu ñu ci daggoon day nekkaat ci moom waaw mu ne loolu nag mu daal di def liñ naan iqtibaas ci alquran walla ci biir discours am jël loo xam ne ci alquranul karim la jël dugal ko ci biir li nga xamante ne moom lay wax moom alayhi salaatu wassalaam mu ne kama badaakum awwala xalqin nu'iidu wa'dan alayna inna kunna faa'iliin waaw mu ne lii loolu bu ngeen ci bëggee comme si danaan bu ngeen bëggee am tegtal bu leer ci lii ma leen wax waxam rek tegtal la waaye ngeen lu leen di delloo ci waxu borom bi tabaaraka wa bi ma jox mooy ca suuratul anbiya aaya téeméer ak ñeent cent quatre borom bi ne kamaa bada'naa comme ni nga xamante ne nii lañ leen tàmbale woon awwala xalqin njaal beenu bind leen dañ leen bind nii ngeen ñëwaale woon ci kaw suuf ci kaw suuf ñu ëpp ñu raar ñoo ñëw bi ñuy ñëw fekk dañ ñoo xarafal loolu bariwul waaw loolu bariwul mu ne nag comme ni ma leen bindee woon ba daanaa awwala xalqin ca njaal beenu mbind mi nu'iduhu noonu lañ leen di delloo waaw ñun borom bi tabaaraka wa taala noonu la ñuy delloo mbir yi allahu akbar allahu akbar wa'dan alayna mu ne lii ab digga la boo xam ne ñun ñu dara warul borom bi ñoo ko warloo suñu bopp te nii lay demee Allahu akbar waaw inna kunna fa'ilin inna ñun borom waat naa ne kunna nekkoon nañ tama suñoo nekk di dej nekk ñoo xam ne fa'ilin lii nga xam ne mooy lu ñu dige lu nekk dinañu ko def lii nii moom man day am waaw yeneen tubaab saa saam ne mu ngoog lii mooy bu ngeen delloo ci alxuraan bi ngeen fekk sama wax ji loolu ni ko borom di leerale foofu mu ne alaa waawee yonent bi saa saa may discours mooy def waaraate alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee wa inna awwalal xalaa'iq yuksa te ki njëkk ci bu nit ñi dekkee yawmal qiyaam ah ki njëkk ci mbindeefu yàlla yi nga xam ne tey soluñu dara ah yuksa kañ cee njëkk solal ay yére yawmal qiyaamati bés taxawaay ba Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam mooy Seydina Ibrahimul Xaliil Xaliilur Rahmaan waaw moom la borom bi njëkk a lambaay jox ay lambaay moom la ñuy njëkk a solal waaw terale ko ko. yeneen ci may sax sax ne alaa waawee ba léegi wa innahu te dëgg-dëgg sayujaa'u bi rijaalin min ummati dinañu indi ay góor yoo xam ne ci sama xeet lañ bokk waaw mooy xeet bi mu waaw xeet bi mu woo ci lislaam ñoo xam ne ci xeetam la bokk waaye ah waaye fa yuxadu bihim zaata shimal ma gis leen ñu leen di jàpp di leen yóbbu zaata shimal mooy côté càmmoñ ba te alaaxira ah ashaabul yamin mooy am mais waa ajjana wa ashaabul yamin ma ashaabul yamin fi sidrin maxduud wa talhin mamduud wa zillin mamduud maa im maskuub ñooñu ñooy waa aljana kanta waa ashaabu shimaal wa ashaabu shimaal maa ashaab maa ashaabu shimaal fii samuumin wa hamiim wa dhillin min yahmuum laa baaridin wa laa kariim innahum kaanuu qabla dhaalika mutrafiin bana aayee jeex ñoom ñooy waa ashaabu shimaal a'aadanaa Allahu min haa'ulaa'i yal nañu borom bi muccal ci ñi ta boole ñu ci ñu njëkk a wax muy ashaabul yamiin ma ashaabul yamiin waaw kon ñooñu mooy ñi fu yées wa ndax ñoom seen affaire du baax waaw ndax ñoom fii samuumin wa hamiim loo ci lakk-lakk mu jéggi dayo la ñuy nekk allahu akbar allahumma sallim allahumma sallim waaw kon nag ndox mu tàng jër waaw ngelaw lu tàng jër ndox mu tàng jër loolu mooy samuumin wa hamiim wa dhullin min yahmuum ker goo xamante ne nii ker ga woo ko gisee dafa ñuul kukku waaye saxaar su bon di ci génne te tar tàng jër waaw laa baaridin mu lay leeral loolu <laughs> laa baaridin amuloo ker de walla karim te ten naqaree xool ak ak di fa ne séjour boo bële ak kerlu goo gële ngay kerlu ci lii foo kon mu ne ma gis ñoo xamante ne nii ci sama xeet lañ bokk ñu leen di yóbbu fa yuxazu bihim zaat shimal ñu leen di jàpp di leen yóbbu côté càmmoñ ba waaw muy safara fa aqulu ma ne ah, yaa rabbi esan eh, borom ashaabi ñii samay saxaaba lañ de fa yuqaalu nee na ñu ne ma innaka la tadri ma ahdathu ba'dak yow xamoo ñu ne yonent way saa saa yow xamoo gaa yi lan la ñu sos sa gannaaw <laughs> xamoo li ñu sos sa gannaaw <laughs> fa aqulu nee na nag bu boobaa nag ma wax yonent way saa saa fa booba nee na nag ma daal di jël parole daal di wax waaw kama qaala al abdu salih comme da xam ne góor gu baax ga moom la waxoon waaw la góor gu baax ga waxoon mu ne maa qultu lahum ah borom bi tabaaraka wa taala man de ñoom ñii nii waxuma leen woon ba nga ma yónnee ci ñoom illaa ma amartani bihi an an a'budu allaha rabbi wa rabbakum waxuma leen woon de ba nga ma yónnee ci ñoom illaa lulut maa la nga xam ne amartani be li nga ma digaloon ne naa leen ko jottali wallahi loolu laa yépp loolu laa leen wax loolu dong laa leen wax amul benn message bu ma leen jottali lu dul na yow yaa ma ko joxoon te lan ma joxoon yépp restitué naa leen ko jottali naa leen ko mooy lan ani abudullah moo gën a rëy ci message bi yépp ci suufam lay ñëw yeneen ndigle yeeg yépp ci suufu ndigal bii lay ne mooy ani abudullah dee leen wéetal yàlla dee leen jaamu yàlla te leen ko bokkaaleeg dara moom yàlla moom na rabbi mooy sama borom man sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa waaye wa rabbakum mooy seen borom kon nag ko fi créer mbir sa gannaaw gannaaw yonent bay saa saam jàppe ko yàlla loolu yonent bay saa saam dañ na ci bu ëllëgee lii lay wax day dañ ci yow ne borom bi man de damay àbb rek la jaam bu baax ba waxoon te jaam bu baax bi mooy Seydina Isa comme niñ koy gisee bu ñu ñëwaatee ci yaatal bi léegi insha allahu taala ci suuratul Maa'ida mu ne loolu laa leen wax de an i'budullaha rabbi wa rabbakum ay way ngal la waay wéetal leen borom bi te jaamu leen yàlla moom dong mi sama borom man bi seen borom ah borom bi nag wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu ma man nag nekkoon naa comme que nag maa responsabilisé woon comme ni nga responsabilisé képp koo bind rawatina koo jiiteloo ay nit wala am loo ko jox mission ah man de nekkoon naa alayhim ci seen kaw shahidan doon leen seede ma dumtu fihim ma daama maa ngi doon dund ak ñoom lépp lu xewoon man nga responsabilisé woon yaa ngi seede lépp de waaye man nga tegoon sama loxo ci loolu lu nar a xew biddaa ku dara xew ma effacé ma jóg mu dej waaw ba ma nee seen biir lépp loo xam ne gërëm loowu la lu ñu nar def dinaa taxaw mu dej de man maata doon seede ci seen kaw ñoom ba ma fa waaye fa la maa taw fayte ni ah bi nga ma jëlee nag borom bi tabaaraka wa bi nga xam ne ki nga ma faat indi ma ci sa bopp ah kunta ah man sama responsabilité jeex na waaw kunta nga nekk yow borom bi anta yow ar-raqiba yaa ci leen doon fuglu alayhim ci ñoom yaa leen doon surveiller waaw yow ma leen doon surveiller ba fi newee sauf que da nga woon ne man la koy laaj ndax kullukum ra'a wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ku nekk sàmm nga te sàmm bu ne dees na ko laaj la muy sàmm ci kaw loolu waaye tegtuwul ne borom bi moom surveillé wu leen woon yeneen way sa sam fa fag wala Seydina Isa maadaama ñu nga fa woon alayhi salaatu wassalaam moom yàlla surveillé wu leen après ba mu fa jógee mu jël intérim bi mu ko <laughs> yàlla du xalifaay kenn <laughs> yàlla <laughs> nan la ñuy nekk xalifaay yàlla loolu man da nekk mooy yàlla nan lay nekk xalifaay kenn bokk ci laa bëgg a dëgg la ci côté surveillance bi dëgg la borom bi allahumma axluf nii li yonent bay saa saa doon ñaan borom bi borom bi nga wutu ci sama saxaaba yi sama gannaaw waaw loolu am na borom bi am na yoo xam ne da leen di indi comme yaa Daawuud inna ja'alnaka xalifatan fil ard yaa Seydina Daawuud yow ñoo la def xalifa ci kaw suuf mu ngi vicaire yàlla di émi ci yàlla yónni waaye borom bi dina la wutu ci sa bu dee ne yaa ngi ci lu baax nekkoon ci lim ne bul tiit. moo tax malaaka yi naan eh, eh, eh, gisoon nañ ko gisati ko inna alladhina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaa'ikatu allaa taxaafuu walaa tahzanuu wa abshiruu bil jannati allatii kuntum tu'aduun borom bi moo lay wutu ci sa njaboot waaw ne responsabilisé ne la lii yaa ko war ngi lay wutu mu fuglu boo fi jógee mu ngi lay fuglu mu ngi lay surveiller la surveillé woon boo fi jógee ak boo fi newee wàññiwul dara ni ko borom bi ak yokkul dara ci ni ko borom bi doon surveillé ndax ni mu gën mate la ko defee te loolu lu yelloog moom borom bi tabaaraka wa loo xam ne xelu mbindeef daal du koy dal amul ñu naan bi mu fi nekkee la gën a surveillé le moins woon surveillé bi mu fi jógee la gën a surveillé loolu amul ci yàlla loolu mbindeef la da borom bi laysa bi maxluuq bal huwa al azza wa kon nag ah bi nga ma jëlee nag kunta anta raqiba alayhim yaay ki nga xam ne yaa leen doon fuglu nag bi ma fi jógee moom sama responsabilité dégagé wu na waaw wa bi lii may wax yow de lépp ngay seede yaa ki seede lépp te lépp yaa ko fekke yaa ci ko témoigner waaw lépp ci sa suufu surveillance lay xewe amul dara lu nëbbu fi yow borom bi tabaaraka wa taala te lu nekk yaay ki nga xam ne yaa ko peek yow yaay ki nga xamante ne nii yaa koy garder yaay ki nga xam ne yaa ko yor mu ne ko nag in tu'azzibuhum in tu'azzibuhum boo leen bugalee de ñoom jaam yi fa innahum ibaduk ah say jaam lañ de waaw mooy nañ la waaye boo leen bugalee de say jaam lañ wa in taghfir lahum waaye boo leen jéggalee seen bàkkaar fa innaka dëgg-dëgg borom bi yow de antal azizul hakim yaay ki noot ci sa nguur alxakim yaa ci xere xere ñaay atte lépp loo def am na lu tax waaw suuratul maida aaya cent dix-sept ak cent dix-huit yeneen tubaab yi saa ni lii laay wax comme li góor gu baax ga waxoon muy Seydina Isa ibnu Maryam ala nabiyyina wa alayhima afdalu salaati wa salaam. nee na bu ma waxee lii fa yuqaalu lii nee na ñu wax ma ñi wax nag. <laughs> malaaka yi borom bi ne <laughs> malaaka yi doon yi kargaa yi ne leen mukk du ngeen dem fee <laughs> ne gis na ñeen ne ma innahum gis na ñoom ñii ngay wax naan say saxaaba lañ lam yazaalu dañu woon murtaddiina di wane gannaaw mooy di murtad di génn ci lislaam ala anqaabihim lépp lu baax lu ñu newoon loo leen tegoon ba fa jógee dañu ñu di ci di ci di ci di ci rocceeku benn par benn benn par benn mundu faraqtahum depuis ba nga leen ba nga tàqale koog ñoom waaw waaw ci noonu lañ dëkke loolu lañ doon amee la loolu lañ doon liggéey waaw mu ne nag xadiis bi muttafaqun alayhi al imaam al xaafiz al buxaari amiirul mu'miniin ak al imaam muslim rahmatullah alayhima ñoo ko di mu ne Ghurla dina ñëw ci après ak ñeneen ñi ko solo mu ne Ghurla waroon nañ ko sànq li ñuy jàng affaire mooy yéen ne innakum mahshuruuna ila allahi taala hufatan uratan ghurla ghurla boobu imaamu Nawawi rahimahullah ci suuf mu ne ay ghayra maxtuunin mooy da ngeen di dekki te kenn du ci xarafal kenn du ci njongo déedéet loolu du am bu dee góor la lañ daggoon ci moom day ñëwaat bu dee jigéen la tamit boo xam ne moom defaloon nañ ko loolu it lañ daggoon ci moom day ñëwaat loolu mooy ghayra maxtuunin léegi kon al mu ne kon muttafaqun alayhi kon wax nañ la ash-Shaykhani rahmatullah alayhima solo nañu waaye naka noonu al imaamu Ahmad solo na ko na kon al imaam at al imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i wa Abu Abdirrahman imaamu ad-Daarimi it sëriñ imaam Muslim moom itam daal dina koy solo walillahi alhamdu wal minna léegi nag kon lii mooy xadiis bi ñu ñëwaat ci mu ne kon an ibni Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne kon ñu ngi jëlee ci mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne qaama fiinaa rasuulullah mu ne qaama dafa taxaw fiinaa ci suñu biir rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi maw'izatin fa qaal ci benn waaraate bu jotale sax mu wax lii nii taxaas bi dañ ciy xame ne mawlaana ibnu Abbaas hadis bii da fekke mooy li yonent bi saa saa di wax discours bii da koo fekke kenn nettaliwu ko nga ne waaw loo ciy souligné ma la parce que dafa am solo dinaa ngi ñëw léegi moo tax al imaamul Buxaari e am na luñ deful de nga ne ma ah ma ne waaw li ñuy def taxrij bi waxuñu imaamul Buxaari rahimahullah taala fan la ko indi ndax muttafaqun alayhi al imaamul Buxaari yi da koo indi ci eh, juróom-ñetti bërëb moo tax eh, di tudd juróom-ñetti bërëb yooyu day xaw a ñàng mooy day xaw a day xaw bari quoi <laughs> voilà <laughs> waaw kon indi na ko ci kitaabul anbiya kitaabu ahadithul anbiya salawatullahi alayhim baabu qawlillahi wadhkur fil kitaabi maryama indi na ko foofu waaye njëkk na koo indi fi mu ko njëkk indi ci kitaabu ahadithul anbiya salawatullahi alayhim mooy baabu qawlillahi ta'ala wattakhadha allahu ibrahima khalila voilà andiwaan na ko ci yeneeni boroom moom al imaam al Buxaari andi na ko ci kitaabu tafsir suuratul maa'ida baabu wa kuntu alayhim shahiida maa dumtu fiihim ah waaye andiwaan na ko tamit fi nga xam ne eh, eh, eh, kitaabu tafsir suuratul anbiyaa baabu kamaa badanaa awwala xalq voilà andi na ko ci kitaabu riqaaq kayfa al hashr voilà kayfa al hashr foofu it andi na ko fa moom al imaam al Buxaari ak baabu kay mooy ko fa xadiis eh, loo xam ne eh, <laughs> duñu ko def mooy parce que eh, comme fi daa bari xadiis bi al imaamul kii an-Nawawi rahimahullahu taala li mu jege. Hmm? baat yi kàddu yi waaw kàddu yi mu indi typiquement dëgg-dëgg mooy euh, bu imaam muslim bi nga xam ne moom la di ci abwaabu tafsir non maanaam abwaabu tafsir abu ah, loolu imaamu tirmidhi parce que da koo solo moom moo ko di ci abwaabu tafsir mais li mu gën a niru mooy kàddu imaamu euh, muslim yi rahmatullah alayhim nga xamante ne nii mu ngi ko indi ci ñaari bërëb kitaabul janna wa sifatu na'imiha wa ahliha baabu fanaa'i dunya foofu andi na ko fa ga lu ci lu gàtt waaye fi mu nga xam ne ci la ko gën a yaatale moom al imaamu Abul Hajjaj Muslim ibn al Hajjaj Abul Husayn Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj mooy kitaabul janna wa sifatu na'imiha wa ahliha waaw foofu la même bërëb bi la baabu fanaa'il janna voilà da koo njëkk andi euh, hadith 28 60 2860 moom leen di waat voilà buñ ko njëkkee da koo gàttal beneen bi nag mu gën koo yaatal beneen version bi man al imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj bii rek la ñuy tudd ci càll la kon mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba kon waa yàgg nañ ko Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usman al-Absi al-Kufi al-Wasiti al-asl qaala mu ne haddathana Waki' mu ne ko ñu nettali mooy Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih Abu Sufyan ar-Ruwasi al-Kufi al-Asbahani an-Naysaburi mooy al-A'war hmm? Waki' sëriñ imaamu Shafi'i la woon rahimahullah mu ne ha xaxwal maa ngi dem ci ñëw andil la beneen tallale mu ne wa haddathana Ubaydullah ibn Mu'adh muy Ubaydullah ibn Mu'adh al-Anbari ibn Nasr ibn Hasan ah, ibn al-Hurr ibn Malik al-Anbari at-Tamimi al-Basri rahmatullahi alayhi qala haddathana abi mu nekk ñu nettali mooy abi mooy Mu'adh ibn Mu'adh ibn Nasr ah am nga Ubaydillah ibn Mu'adh ibn Mu'adh ibn Nasr yi nag baayam mooy kon Mu'adh ibn Mu'adh muy Mu'adh ibn Mu'adh kilahuma mooy ñaari càllale yi ñoom ñu jële ko ci Shu'ba voilà Waki' dane eh, mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba jële ko ci Waki' taxawal foofu mu jële fii beneen tàllal bi Ubaydillah ibn Mu'az mu jële ko ci baayam di Mu'az ibn Mu'az ñoom ñaar mooy Waki' ak Mu'az ibn Mu'az ñoom ñaar an Shu'bata ñu jële ko ci imam Shu'ba mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam amirul mu'minin rahmatullahi alayhi ha mu ne xaaral ma ñëw man imam Muslim <laughs> mu ne wa haddathana ñetteelu ñetteelu càlla la wa haddathana nañu Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Bashar ñoom ñaar ngoog maa lañ doon kii keroog gis Muhammad ibn al-Musanna ñu naan mbokkam ba rek ndek moom la ci de mu ne Muhammad ibn musanna mooy ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa mooy az-Zamin rahimahullahu ta'ala wa Muhammad ibn Bashar muy Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi al-Basri mooy mooy Bundar rahmatullahi alayhi wallafdu libn al-Muthanna mu ne nag kanta kàddu yi ma indi fi imam Muslim maa ngi ko jële ci sama sëriñ bu bi ma njëkk a tudd muy ibn al-Muthanna Muhammad ibn al-Muthanna mu ne ñoom ñaar ñi ñëpp wax nañ ne haddathana Muhammad ibn Ja'far ki leen nekk li mooy Muhammad ibn Ja'far al-Hudali mawlaahu Abu Abdillah kii mooy kan kii mooy Ghundar voilà waxoon nañ la Muhammad ibn Bashar Bashar Bundar Muhammad ibn Bashar Bundar Ghundar mooy Muhammad ibn Jaafar Jaafar Bashar Bundar hein <laughs> voilà kon mu ne ñoom ñaar kon ñoom ñaar ne